bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa habibina muhammadin wa ala alihi tayibina tahirin wa ala ashabihi alburri almayamin wa ala azwajihi ummahati almuminin wa an jamii almuslimin radi allahu taala an qutbi alaarifin wa imam siddiqin abilfaydi wal abbas ahmad attijaani wa xulafaihi almuhtadin wa ahli tariqatihi faizin waaw uh, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu yéen di leen ziyaara uh, di leen baalu xaq te ji yàlla boole ñu jéggal ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa uh, ci barke weer wu tedd wi nga xamante ne moom lañ nekk ak guddi gu tedd gi incha allahu taala comme ni nga xamante ne moom la ko sëñ bi waxee pour bon sans tarder maanaam bu ko defee nu dugg naa la vif du sujet incha allah euh, li nga xamante ne moom la ñu war a waxtaane maanaam mooy zajrul qulub maanaam mooy jàjj xol yi yëngal ko waaw fàttali leen delloowaat leen ci seen borom subhaanahu wa taala ah loolu nag bi nga xamante ne moom lañ xalaat ne lu demee noonu war nañ ko mën a waxtaane euh, ñu gis ne amaan na ñun suñu xalaat du doy pour mën a exprimer li nga xamante ne moom lañu bëgg wax ñu xool kenn ci nit yàlla yi nga xamante ne ay mag ñu baax lañ nga xamante ne liggéey nañ liggéey bu rafet te it euh, suñu boroom subhaanahu wa def na barke ci seen liggéey ci diine ji te loolu di tegtale ne seen xol dafa selloon te loolu di tegtale ne ñoom bi nga xamante ni ñu ngi doon jaamu yàlla ñu ngi doon jàng jàngale ñu ngi doon taalif téere yi mooy de seen xol maanaam suñu borom subhaanahu wa taala kese moo taxoon ñuy def loolu moom moo waral suñu borom subhaanahu wa taala def barke ci seenum njàngale ba tax tey même bu fekkente ne nekkatuñu fi ñu di leen gis <coughs> dafa mel ni ñu ngi fi taxaw mm-hmm. ndax seenum njàngale day wéy mm-hmm. loolu moom mooy fruit wu loolu mooy jeexitalu képp koo xamante ne da ngay def te yàlla tax mm-hmm. amma képp koo xamante ne da ngay def te yàlla taxul léegi la ñu lay tudd après fàtte la mu jeex mm-hmm. yàlla nañ yàlla xiirtal ci ñuy def te moom rek mu tax suñu borom subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni mm-hmm. binduma doomu a maanaam binduma jinne ak doomu aadama ak nit lu dul ngir ñu jaamu ma objectif boobu nag nga xamante ne moom moo nekk ci weeru koor bi aussi moo nekk ginnaaw weeru koor parce que yàlla mi moom weeru koor bi moom moom yeneen weer yi mm. donc suñu jaamu yàlla dafa war a law ba ci yeneen weer yi te bu ñu génnee ci weeru koor boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne ni ñuy xàmmee weene suñu boroom subhaanahu wa taala nangu na sa weeru koor mooy boo génnee ci weeru koor wi nga gën a sawar ci jaamu yàlla mm. ku la gis avant weeru koor ak après weeru koor gis ne am na changement mm. Mm. noonu la ñuy xàmmee est-ce que sama weeru koor man yàlla nangu na ko wala nangu ko ni ki noonu jaamu yàlla yi ci des mm. tey bis boo jullee fii julli goo xamante ne respecté nga charte yi respecté nga ponk yi indi nga ponk yi respecté nga euh, euh, maanaam lépp lu yàq julli dàqu na ci nga teewlu sa borom subhaanahu wa taala ci sa xol boo jugee ci julli googu da nga yëg ne da ngay sawar ci jaamu yàlla loolu mooy tegtal bi lay wan ne bii tax nga mën a rafet njort ci sa borom nangu na sa julli maanaam jaamu yàlla gum mën a doon la demee ni ki noonu aj mm. ku jugee aj fekk lam daan def lay def ba léegi <laughs> loolu li muy tekki rek mooy <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm daal <laughs> léegi ah kon insha allahu taala ñu ñëw ci eh, téere bi bu ko defee ñu waaw téere bi Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu moo ko bind maanaam dañ doon wax sànq wax ji yéggale ko maanaam doyloowuñu suñu xalaat doyloowuñu suñuy kàddu dañoo ne nañ indi kàddu euh, euh, Cheikh Al Hadj Malick anhu nga xam ne bokk na ci góor yàlla yooyu ñu doon tudd sànq euh, moom nag wax na li nga xamante ne junju na bokk li nga xamante ne moom moo tax mu bind téere bi waaw junju ko mooy ci euh, cent vingt unième bayit parce que téere bi cent vingt huit bayit la téeméer ak ñaar fukk juróom-ñett ci ay bayit mooy vers yi voilà waaw dégg nga euh, mu ne wazan nazmi yakfi salikina na annahu basirun bi adwa'il qulubi tabib mu ne wazan nazmi giléeg nose maanaam mooy way wii ma def nose ko ni jox ko or ko nii indee ko ordre bu rafet bi yàq fii dana fegal wala yàq fii dana doy assaali kii na way soobu ya mooy ñi nga xam ne dañu am itinéraire di jëm ci seen borom subhaanahu wa taala li annahu ndax way wii kat basirun dafa xool bu baax ba gis bi addu bi adduwaa il qulubi ci saafaree xol yi xanaa kooku gis na feebar ya ba pare mm-hmm. diagnostiqué ko daa gis saafara ya mu ne tabibu te aji fajaate la mooy médecin la allahu akbar hmm. yàlla nañu yàlla may ba buñ ci génnee mu fekk ne ñun tamit gis na nañu kon suñuy feebar yu xol gis na remède yi ba pare dinañ koy jëfandikoo hmm. yàlla nañu yàlla may loolu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke ki ko bind radiyallahu anhu warada an nabi hmm. ah, xasida bi nag Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu daf ko bind ndax dañu wax ne alqaadi ma jaxate kala hmm. alqaadi ma jaxate kala mais rahimahullah moo ko fekk seet si yoon hmm. mu gis bi jaaw ci bopp bi mu dindi ko xool ko xaal bu maanaam e, loolu xalaat loo ko yàlla parce que nit yàlla yi lu ñu gis dañ ci xalaat yàlla ñoom lu ñu def di gis dara nii rek mu mel ne benn affaire la bu jàll rek ñu dem seen yoon dañ ci xalaat suñu yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu xaal boobu moo ko dugg ci la bindee téere bi ci la taalifee téere bi kon sans tarder dañu téere bi nag euh, dafa am ay parties wax na d'abord fàttali nit na fàttale na nit dee ci njaalbeen gi maanaam ci début bi dafa fàttali nit ñi lan mooy dee ak lan mooy dund àdduna ñu mu comparé kook dee deuxième partie bi mu dugg ci xol yi di wax ne xol boo bëggee mu baax nii ngay def ginnaaw gi mu dugg ci làmmiñ bi parce que en fait dafa am ordre la xol làmmiñ ak yeneen cër yi ginnaaw gi mu dugg ci làmmiñ bi wax ca ginnaaw gi mu dugg ci yeneen cër yi leeral ko maanaam bu ko defee nag nit ka mat nit ki mat na sëkk hmm. mais nag le fait que lépp di jaar ci xol moo tax mu tuddee ko zajrul qulub parce que xol ci la yeneen cër yëpp di bë di bënn maanaam xol moo mooy li relier yeneen cër yëpp même biologiquement xol mooy liy pomper deret yi nga xamante ne moom mooy daw ci yeneen cër yi kon mu ah, ne bismillah maanaam téere bi kon ah, ñu ngi ko jànge ci benn sëriñ bu maanaam ah, sama ndijaay lët sama ndijaay la waaw maanaam donte voilà maanaam sama doomu maam la daal ci gàttal ndijaay kon bu tudd Serigne Mor Seck bu nekk Kébémer maanaam man dama naan kon man Mouhamadou Moustapha Mboup euh, dëkk Kébémer maanaam bu doomu Kébémer di euh, euh, ashari maanaam sunnit ahlu sunna wal ci aqida dégg nga nekk maliki ci mazhab maanaam ngiru imam malik nekk tijaani ci tariqa mm-hmm. voilà maanaam may nettali li nga xam ne kon dama ko jàngee ci sama di jaay sama sëriñ ah sëriñ Mor Seck ci Kébémer moom mu ngi ko jàngee ci sëriñ bu ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane Seck euh, doomu maam Alpha Seck mi nekkoon xalifa ca Ceneba Ceneba euh, euh, Seck moom mi ngi ko jàngee ci Serigne Lamine Gaye fële ca Jaksaw mm-hmm. Fass Jaksaw moom mi ngi ko jàngee ci sëriñ Mor Diop ak ci Serigne a Diop ñoo ko jàngee ci Cheikh El Hadj Malick radiyallahu loolu benn la spécialité bi yoon boobu am mooy ñëpp à part man ñi ci des ñëpp ñi ngi ko jàngee ca toolu Cheikh El Hadj Malick ca Fass Jaksaaw mm-hmm. jële naa ko ci beneen yoon boo xam ne maa ngi ko jëlee ci sama sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha Ndiaye moom mu jële ko ci euh, sëriñam papam euh, mbokkam Cheikh Mouhamadul Mukhtar Ndiaye radiyallahu anhu nga xam ne moom a jox werd maanaam njëkkoon a jox werd mm-hmm. moom mu jële ko ci Euh, sëriñam xaritam Cheikh Mouhamadul Mansour Sy radiyallahu anhu bii doomu Cheikh Hadji Malick moom mu jël ko Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu particularité bi nga xam ne moom la yoon boobu am tamit mooy li ko dalee ci man alhamdulilah ba ci Cheikh Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu bi ko jëlee ci Cheikh Hadji Malick ñoom ñëpp ñun ñëpp ay turandoo yenente bi lañ sallallahu alayhi wasallam euh, jële naa ko tamit ci beneen yoon boo xamante ne maa ngi koy jëlee ci sama sama benn sëriñ tamit bu bu siiw tamit bu ñu xam mm-hmm. muy cheikh Pape Makhtar kebe mm-hmm. ah hafizahullah moom mu ngi koy jëlee ci cheikh Hadji Abdou Aziz radiyallahu ta'ala nga xam te ne xaritam la woon sëriñam la woon moom moo ko jëlee ci baayam cheikh Hadji Mar radiyallahu anhu mm-hmm. kooku particularité bi mu am mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo tolloog man at yëpp waaw tolloog ñun at yëpp ah, ah ñu am lu gën a gàtt loolu voilà ñu am lu gën a gàtt loolu kon walilah hamdu ñoo ñëpp kon ñoom ñoo ko jëlee ci cheikh maanaam kon Serigne Mor Diop Serigne Youssoufa Diop cheikh Mouhamadul Mansour si ak euh, cheikh alhaaji Abdou Aziz radiyallahu ta'ala anhu ñu jëlee ci cheikh alhaaji Malik radiyallahu ta'ala mu ne bismillahir rahmanir rahim bismillahi maanaam bismillahi maanaam ci turu yàlla kese la ñuy tàmbalee allah bu maanaam yàlla mi nga xamante ne mooy arrahmaani aji fees dell ji yërmande arrahim mooy ki nga xam ne moo sax dàq ci di yërëmaati maanaam euh, dañu préférer euh, firi boobu ndax yeneen i raison euh, fan yi ci weeru koor bi maanaam suratul fatiha lañu doon waxtaane di ko tafsir ba ci maanaam ajuma bi passé ci lañ yegg jeexal bis basmala bi wala alhamdu wal minna waxoon nañ raison yi tax wax waxoon nañ raison yi tax ñu taamu firi boobu mu ne hal dahru in taara al ghurabu yatibu wa jaa rasulul mawt ba'du yanubu hal ndax hal yatiibu ndax dana neexati ad dahru jamono intaara ndeem naaw na alxuraabu baaxoñ ba baaxoñ mooy picc boobu nga xamante ne moom buy naaw maanaam euh, euh, euh, biti bi yëpp day ñuul kukk biir biir bi rek kay biir bi rek kay weex nga xamante ne feeg mi ngi sëgg moom doo gis dara feeg mi ngi sëgg lu ñuul rek ngay gis mais bu nee fër naaw rek nga gis lu weex yëpp feeñ maanaam mu jël loolu métaphore la bu mu jox entre Euh, karawu doomu aadama ni muy ñuule mu jékki-jékki rek ay bijjaaw di ci génnee waaw mu ne wajaa ate mu dikk rasulul mawti yonentab dee te mooy bijjaaw bi baadu ginnaaw bi yanu bu di wuutu karaw gu ñuul ga hmm. araaka gis naa la nasiita ngay fàtte fàttelu almawta dee wal mawtu te dee kat du rootu kaay la falil kulli te ñeel na képp kenn min nasi bu aw cër min baxri mamaati ci géej gi dee amul kenn koo xamante ne dee dana ko bàyyi kenn ku ci nekk am ah, potu ndaala rek waaw ndaala goo xam ne kenn ku ci nekk am nga ci loo ci war a naan te kenn du la ko naanal alaa dama ni alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la kullu mawludin képp koo xamante ne ku juddu la fala shakka amul benn sikki an annahu ci li wér ba wóor mooy moom yusallimuhu dana ko nuyu sha'ubu de sha'ubu de ya zal habibu yow biib soppe amul kenn lu dul dee dana ko wuyu dana ko nuyu hmm. alaa dama ne alaa waawee alaa yëguloo ma yëgal la kullu mawludin képp koo xamante ne mës ngaa juddu fii ci kaw suuf wa in taala donte yàgg na umruhu aw dundam wala boog su la neexee nga ni wa in taala donte gudd na umruhu ay fanam sa yad'uhu xelsif na ko woo daa'i hulkatin aji woote gu ko jëme ci dee ci alkade wayu jiibu te faw dana wuyu mooy malakal mawti fokk mu jékki-jékki rek ñëw wuy ñëw laa bu danga nga wuyu ci amul xaaral ba ci kanam euh, c'est que instant bi samay projet yi jeexagul euh, dama yàq yooyu amatu ci fokk da ngay wuyu si wa iyaaka kon maa ngi lay moytandiku loo tadbiran ngay soppandiku jël say mbir defe na yow yaa ci am un pouvoir d'administration et de manipulation totale bul foog loolu de hmm. fa maa huwa ndax loolu nekku loo xam ne naafi'un luy jariñe la wasallim jébbalal al umuura mbir yépp ilallahi jëm ci yàlla tatuubu te nga takkoo tuub waxa yiir na nga tànn loo yàlla wala taxtarte bul tànn loo sa bopp abadan fa kay fa ana naka lay nekke ixtiyaaru naa suñu tànn bopp wa inna te li wér bu wóor mooy maxabaatul umuur yi mujjantelu mbir yi taxiibu daf ñoo wump daf ñoo maanaam kumpale ci ñun dafa fàddu alaa dama ni farda na nga gërëm maa lépp loo xamante ne yàq di dogal na ko al ilahu buur bi bi mulki hii ci nguuram gi fa fii ndax kat gërëm li yàlla def kese ci la nekk ci la boo bëgg ci la nekk rida man gërëmal ki nga xamante ne yusibu mooy yoole maanaam mooy récompenser bil muti ci ci ñi koy topp ci ki ko topp boo bëggee am gërëmal yàlla xam nga nan ngay def kay mu ne la da ngay def lépp lu yàlla dogal ci nguuram gi nga d'accord ko moo xam ci dogal yi nga xam ne day dal nit ñi la maanaam yi arrivé événementiel yi la wala ci charia am bi li mu tëral nga accepté ni charia yàlla lii la bu ma ko comprendre aussi lii la yàlla wax wama yafalu lépp loo xam ne def na ko alhaadi adi gindee gi mooy kiy jubalaate aljalilu ki nga xam ne dafa màgg ba ëpp xelu mbindeef yi bi xalqi yi ci mbindeefam yi fa loolu de jamilun lu rafet la yartadihi te dana ko gërëm mu ni bu képp ku jébbalu ci boromam subhaanahu wa ta'ala alaa dama ni daaru duniyaa kërug àdduna gi boo bëggee xam ana nan la mel dama lay wax ne la daaru nawkaa kërugug sobe la wa jiifatin akub médd waaw comme poubelle la rek yu jaasi bu xaa dana ko xëccoo demal ba ca kanam nga ni kal yi bu ay xaj dar kon na nga moytandiku nga dellu siwaat bitil ka kal yi bu ci bokk ci yooyee xaj loo xam ne ay sobee la ki médd xaj yi di ko xëccoo boo yow boo fa demee di di ñoom luñ lay def ah non da nga cay bokk moom kooku leer na mais nan lañ lay def ñoom dañ dañ lay mat dañ lay dañ lay gaañ tout simplement ala dama ni ala waawee andaa yogoo ma yëgal la inna xaali wér bu moom mooy adduna kat daarul xuróori kërug wore la fa man képp koo xam ne safa sell na la hoo ñeel ko al aychu dund gi min haa ci moom àdduna na xam ne fal kuduuru li wér boo mooy ak nëx-nëx ak ah yi bu moo moo moo cay topp hmm. waaw affaire yi neex ñu jekki-jekki rek crise am acca loolu la àdduna moom lu fi neex neex neex xamal ni ëllëg day metti comme la bukki defoon rek nga xamante ne daa toog euh, lekk ba suur la toog di jooy ñu ne ko muy bukki la jooy mu ne damaa xam ne comme damaa suur léegi ma xiif waaw moo ci tegu di alaa dama ni alaa waawee alaa yëguloo ma yëgal la innama li am ba des mooy adduna adduna daal sarabun ak njunux la bi xiyaat mooy mooy mirage gis nga boo boo taxawee ci tëli bi jamonoy tàngoor da ngay jé mel ni ndox daane fële ci kanam loolu mooy njunux ci wolof mooy mirage ci ar ci tubaab voilà mu ne kon alaa <laughs> alaa dama ni alaa yëgaloo ma yëgal la innama li am ba des mooy adduniyaa adduna sarabun ak njunux la bi qiyatin bu nekk ci pak fa yaxsibuhu te dana ko foog dana ko njort avami aji tar ji mar asharaba naanu dana dana defe ne lii boisson la maanaam lu ñu war a naan la yajubu muy dog maanaam muy xotti su ko defee muy xotti ilayhi jëm ci loolu masafaatin ay jéegu ay distance yu baree baree bare wa iyaahu waaye bu yegsee foofa lam yajid du daj bi shay'in ci dara am bu mel ni ci sourate Nuur am na hmm. ah waaw wa inna te li bu wóor mooy alxiina jamono ji alxiina dee maanaam jamono ji àdduna maanaam di dundam di di jeex mu fii bu aji jote la min hu ci moom waaw maanaam boo nekkee di topp affaire u àdduna yi da ngay jékki-jékki rek maanaam da mel ni rek ku séen ndox moom nga defee ne di nga mën sa atteindre sa euh, sa sa but way bon su ma amee sama BFM dinaa mos a def nangam ak nangam nga am BFM bi affaire nga gis ne am na lu la dese euh, si j'aurai mon bac un jour je nga dem gis ne am na lu la dese nga ni way léegi su ma amee sama diplôme d'ingénieur dinaa ki nga dem am ko gis ne am na lu la dese nga ni way sama su ma amee liggéey léegi nangam nga am ko gis ne am na ay ay maanaam tout le temps noonu lay mel comme comme mirage comme rek njunux woowu nekk ci ci kanam la noonu lay mel da ngay jékki-jékki rek dee dikk fekk defuloo daara daara daara ci sa àdduna jaamoo ci yàlla defoo ci dara lu baax mu kon nag la asxaru giñ naa ni moo dàq njaber moom àdduna min haaruuta ci haaruuta maaruuta ak maaruuta ñaari seytaane yooyu alquran di ñooy jàngal nit ñi njaber wax na zali kan moo wax wax ji mu ne man alaaji malik radiyallahu anhu ko de ki ko wax mooy shafi'un aji rammu ji li kullil muznibiina ñeel bépp bàkkaarkat habibu kay soppe yàlla ba sallallahu alayhi wa moo wax loolu hmm. nee na adduna moo dàq njab day day waaw moo dàq njabar Haarut ak Maarut alaa damani hubbuha sopp adduna rasul xataaya mooy bopp bépp ñaawteef mooy njiite waaw jamiiha mboolem seen moo tax wayul xii dana sànni àdduna àdduna gu suufe gi zahral wara i ca gannaaw ak gannaaw labi bu képp ku xellu képp koo xam ne sa xel dafa ñëw àdduna doo ko sànni léegi nag ñu am lu ñu fàttali fii balaa ñoo continuer loo xamante ne lu gàtt la dañ koy wax ngir mu leer tekkiwul ne doo def dara ci sa àdduna lii muy wax déedéet jubluwu ci loolu li mu ci jublu rek mooy ah adduna warula jiital maanaam lépp looy am ci sa adduna na yam ci say loxo na yam ci sa poos na yam ci compte bancaire ba na yam ci maanaam na yam foofu mais sa xol bu la loolu jiital na la yàlla jiital na la yàlla jiital lépp loo xamante ne boo ko ñàkk boo ko amee ñàkk yàlla na la jaral nga ñàkk loola te tee des ak yàlla loolu la ci jublu mais jubluwul ne doo def dara saa doo da ngay tëdd di nelaw et cetera loolu <laughs> dégg nga bu ma la ko ma misaalaatal la ko mu ne ajuzun ab màggat la boo xam ne farukun dafa tongorong mooy koo xamante ne daa dem ba bëñ yo wadd màggat bu mel noon fii siyaabi bu nekk ci biir yéere yaarubatin ndaw su rafet te ndawe te jonge maanaam euh, euh, euh, maanaam mi ngi mel ni tey adduna ni muy présenté woo mooy nga dem ba ni dama man da dama bëgg a takk jabar léegi ñu daal lay présenter ndaw si nga xam ne moom léegi sol na yére de mariage maquillé wu def affaire yëpp <laughs> tout ça daal di ñëw nag ah nga daal di feete sa mariage tout ça dépensé ci dang nangami milliers d'euros tout ça mais nga dem ba gis ne ah, ah, ah, en fin de compte boo leen demee nag ba léegi nag gan yeeg ñëpp dem léegi nga xool nag ndaw si nu mu parce que nag kii ni ñu ma ko présenté nuru nag tabarkàlla nga nga rek gis ne ndekete màggat la bu togoro adduna noonu la mel loolooy adduna voilà moo tax mu ne duna wor gi nga xam ne moom la adduna woroon almaadi na ñu ñay weesu maanaam ñi nga xam ne weesu nañ suñu ginnaaw xablu ci lu jiitu a ajibu lu yéemee yéemee yéeme la ku jàng histoire gis ni àdduna sacrifier ay nit ni mu def ay nit ni nga xamante ne noonu la naxe woon ñu jiitu ñu da nga loolu lu yéeme la mu ne wa in bu fekkente ne moom àdduna ad xakat reeloona aw nit yow man bis satubi ki day jooyloo bi suratin ci lu gaaw a gaaw a gaaw àdduna noonu la mel bis boo temee tey loo xam te ne day tax dalay reeloo tout ça léegi nga gis mu jooyloo ko wala xayra yiw nag nekkul fi lazzaati ci ay bànneex yoo xam ne baax du ginnaaw ga la hiibu ay takki-takki safaraa ca bànneex boo xam ne da nga koy am fii ci àdduna mais mu jural la alkandek àllaaxira jarutu ko mm-hmm. alaa dama ni mis la duudil qazzi kem weeru bu sa baali la weeru bu sa baali xaw ma farkoon nan lañ koy waxee ci tubaab mooy fi en ah, verre de soie lañ koy wax verre de soie ah à soie voilà mooy defar soie sooy soie moo koy defar moom nu def en fait day ñëw comme genre ni araignée yi di def di defar lën moom tamit noonu lay def da koy da koy tiise di ko di ko defar di ko defar di ko ñaw di ko ñaw mais problème bi moom moom mooy affaire bi day jékki-jékki wër ko moom mu ne ci biir di ca adduna noonu la mel kuy dajale affaire u adduna maanaam dangay dajale rek yow ne ci biir di dajale rek ay fortune jékki-jékki rek yow dee ci sa biir fortune ya nag faf doo ca jariñu <laughs> moo tax mu ne walit duudi ñeel na wer wa fii man suujihi walla ñeel na weer wa lata buubu giñ naa ne ak alkade gu rëy rëy rëy ne na ca fii man suujihi ca rabbam ga ni muy rabbe muy rabbu soi ba pare dee ca biir xam nga amatul jariñ wala taku kon nag bul nekk wala taku bul jege nekk mi man ci ñi nga xamante ne xurra wareef na leen min baadi xaflatin ginnaawu min baadi ginnaaw xaflatin ak yëgadi maanaam ak ak innocence ak négligence bul bokk ci ñooñu wa yawmu bis bi nga xam ne izdihaabul aalamiina raj raj la mbindee fi dana am asiibu lu tar la bis boobu nga xam ne nit ñi dañuy raj raj la maanaam buuxante ba day metti allahu akbar bis bu tarangook te mooy yowmal qiyam qabaa'ihaha wala boog da nga naan tux fii moom adduna day nëbb qabaa'ihaha ay bon bonam adduna du ñëw wan la déedéet yow tout le da nga naan la vie est hmm. la vie est belle <laughs> dara dara bonu fi gars yi dañuy coow rek di gis gars yi ñii boo leen doo def dara ci adduna ñii waaw loolu rek <laughs> eh, watub di te day feeñal mahasinan ay taar taar lépp lu rafet gese nga xool desaan métro yi tabarkalla ah, xoolal étage yi ah. waaw tabarkalla la waaw la tabarkalla waaye nazu'un roccwaa koon la hmm. limaa ci lépp loo xamante ne tooti jox na ko alxabiba soppeem ba moom ba pare salu bu aji rékki la maanaam da koy rékki maanaam moom ni muy def mooy euh, bu la joxee dara adduna bu la joxee ay privilège jox la ay pouvoir jox la ay am am et cetera hmm. day jekki bu koy nangu du ko nangoo ndànk de saa waay lii maa la ko joxoon jox ma ko ci njekk yooyu ak teraanga déedéet da koy bif xëcc ku rocc ba pare rek sa luubu da koy rékki maanaam mooy day nangu ba doot fa deseeti dara dara dara dara kon nag wala tan sa kon bul fàtte tuula duhri diiru jamono ji lu mu yàgg-yàgg-yàgg laa tan sa bul fàtte mukk lay la tan guddi goo xam ne sabixatuhaa bëccëgëm ga bëccëgëm gi nga xam ne mooy am fi haa ci guddi ginnaaw guddi googa yoo addu def na ci li mu ayubu ay ayib fanaan guddi goo xamante ne moo xam ci korodaral nga ko def nga ko passé ah wala ci benn boîte de nuit en tout cas yaa xam loo fa doon loo doon def ci guddi ga mais nga xëy gis ne ndekete sama sama dund bi yàqu ndekete démb daal j'ai perdu mon temps déjà maanaam xetuk cigarette gu bon gi lay gi lay déranger rek boo ko boolee ah doo gagner dara man mu say nelaw et cetera ci lu ko jarul lii moom jar na ko waaye ah <laughs> lii waaye léegi <laughs> mu ne alaa dama ne alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la daaw a axiril anfaasi mujjantalug nokki yi ngay nokki ci kaw suuf mujjantal yooyu nooy yu mujj yi daawim del sax bi fikri yi ci di ko xalam maam ci di ko settantal di ko xalaat mu ne zakki yul xijaa aji ñëw ji xel yahibu dafay tiit yawmal firaq bis bi muy tàqali kook àdduna ku ñaw xel dina jékki-jékki di tiit loolu kon nag fa yaa ayyuhal ni ay yow aji tabax ji la mahalla diyaafatil bërëbug nganale <coughs> ah ah sëñ Tamsir ma ñëw ñëw sa ah, xam nga ganale gaa ko ganale sa kër ma jékki-jékki rek ne awaa ah, sii de tabarkàlla ah sii ah baax na wala boog ñu ganale la ci benn kër gi ah, bu yaatu nga ne ah fii day taarkàlla ba yàlla li lépp ba yàlla xaaru ma ñëw tabax ci waaw xaaru ma ñëw tabax ci parce que fii war naa fi mën a dëkk te man moom ma kër gi dañ maa ganale kese waaw mu bëgg a tabax mu ne alam taala man xanaa dangaa xamul ne annal jalaa na laxas dem àllaaxira qaribu jege na adduna hmm. dañ la fe ganale kese sa tuxbiru sa a dana la xel seef na laa xabaare al ayyaamu bis yi annaka naka yow li wér bu wóor mooy laa'ibun aji fo nga mooy loolu loolu loo lu lu lu mat a bàyyi xel la maanaam euh, bis yi ni ñuy demee ci ngay xamee ni ndekete man ma vie j'ai rien fait de concret j'ai là vécu tant d'années mais gis naa ni sama àdduna defaguma ci dara loo xamante ne vraiment lu concret la moo tax mu ne ka annaka dangaa mel ni yow yaa haadal xabiyu yow aji beew ji salibu dañ la rikki maanaam yow yoru amul joxuñu la dara laa umraka ginnaa ci sa dund ne maa yux nii du njariñ alma almaxaani koom koom ya anil fata walif cam sa maanaam cam mooy mooy benn waay rek isa damma ndem dajale na ndem boole na aw saalal muri bi awsaalal murib bi cëri aji dajale ja di di sàkk lu gën a bari tari bu suuf si suuf si bu bu demee ba dajale say cër yépp ñu suul la ca biir lépp fépp suuf wër la di nga xam ne ndekete sa alal ju bari ji jariñu la woon dara mu ne kon fa yaa way xa ay waay yéemu naa maanaam yéemu gi daa ànd ak yërmande bokkut ak way la way la mooy da maanaam euh, euh, euh, way way toskare maanaam xa ak way la loolu la ñu wute ñooy toskare la ñuy tekk mais sauf que way la toskare la gu ànd ak si kii maanaam jéppi mais alors que fii dafa ànd ak yërmande maanaam kii daal yërëm naa ko ndeysaan mooy mooy voilà pitié mooy miskin maanaam le pauvre voilà voilà fa yaa way faa nin ay waay yéemu naa ci toskare rek faa aji jeex kaana boo xam ne dafa nekk yastaddu di dëgërloo faa niyan luy jeex ne moom ah waaw kon nu may def mu ne la tamasak moyal bi baaxin ci aji des nga xamante ne du fi jóge koo xamante ne lay sa du nekk mukk yaxi bu di aji fàddu anka wëllif la tout le temps mi ngi fii di la assister doo dégg mukk yàlla eh, nga soxla ko mu naan non ben aujourd'hui j'ai pas le temps wala mu naan la tey non dama war a noppalu wala yooyu déedéet waaw date nga lim minal am waati ci way deeñi naf saka sa bopp naa bisan di aji sanni waraa aka sa ginnaaw dunya adduna ba pare tuni bu nga dellu jébbaluwaat lil ilaahi jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala buur bi fa yaa ajaban ay waay yéemu naa man ci koo xamante ne yahribu yahribu ma ngay daw an naara sawara naa man mbirum nekk aji nelaw nga nekk fii dégg nga bâtiment bi di tàkk bâtiment bi nga ne di tàkk kat nga ni buggum bugguma tàkk-tàkk bi laal la mais yaa ngi tëdd di nelaw tout de <laughs> ku bëgg a daw safara àllaaxira bëri tamit hmm. ba pare jaamuwuloo yàlla yàq kii yam hmm. ndax moom mu ngi tàkk moom safara àllaaxira ñu ngi koy xam ñi ci waaw boo ci bañ dugg da xam nga ni voilà da ngay jaamu hmm. waa man yéemu naa itam ci koo képp koo xam ne yatlu bu day sàkku aljannaati aljanna wa huwa te moom la ayibu foo ko fekk mi ngi foo aji foola waaw suba tournoi de football ginnaaw suba euh, euh, euh, soirée korité après demain yé maanaam addunaam yëpp noonu la ko organiser ay fête ay ay ay ay mbir yoo xam ne caaxaan rek la programme bi yëpp loolu la <laughs>